ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñu ngi nuyu mbokk ziyaara di leen wa rahmatullahi wa barakaatu mm-hmm. euh, ñu kon ci al kunuzul ashara ci al kanzu saani euh, ñu ngi ci ba tey buntu bi nga xam ne moom moo ci wàllu at-tajalli wa ta'addud wa tabaddul ba mu jeex ci suñu jotaay bi weesu <coughs> Euh, jeexaloon nañ ci fi nga xamante ne euh, moom euh, mooy wax ci wàllu ah, hmm, voilà maanaam moom moo doon wax ci tamasul mooy bi malaaka yi amee nañ wax tamit ci wàllu feeñuwaay yi nga xamante ne doomu aadama borom subhaanahu wa na ko. xeetu feeñu waay yooyu nga xamante ne malaaka yi ñoom ñoo koy faral di am maanaam ne am na cër boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala defal na ko ci yenn doomu aadama yi ba nga xamante ne euh, ñoom dañuy mën di jël forme yooyu mais ak li ko waral loolu gisoon nañ ko gisoon nañ tamit xadis bu xadisu tajalli bu gudd boobu ah, bi nga xamante ne moom mooy xadisu tajalli yawmal qiyaama mooy xadis bi borom subhaanahu wa ta'aala feeñoo mindeef yi eh, bisu taxawaay bi loolu loolu gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu daanaka jotaay bi weesu gisoon sax eh, léegi kon ñu war a jàll ci beneen eh, anam moom mooy at-tashakkul moom mooy jël bi nga xamante ne moom la ñuy jël forme maanaam. Euh, ay traits voilà ay traits parce que chaque la mooy ay rëdd ay traits suura mooy image image bi nga xamante ne day ànd ak euh, description yu war ak forme bi nga xamante ne moom moo war loolu moom mooy suura euh, dañ koy wax kon forme dañ koy wax image dañ koy wax silhouette loolu Euh, forme image boobu noonu mooy day ànd ak ay description yi war loolu moom moo tax comme par exemple fii borom subhaanahu wa ta'ala naan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moo leen bind ba pare rafetal ni leen bindee maanaam moo leen jox image bi ngeen amee kon forme bi nga xamante ne moom ngeen yor ba pare moo rafetal ni nga xamante ne noonu la forme boobu mel loolu kon forme la maanaam image la boo xamante ne noonu la mel loolu. Euh, li ko wutale ak nit ki ci jëmmi boppam mooy ne image bi bu deñee bu tax nit ki deñ maanaam image bi su toxoo du tax nit ki toxu euh, comme par exemple tey nii yéen a ngi jàkkaarloog man nii en fait déedéet yéen a ngi jàkkaarloog sama image ni mais jàkkaarloo woo leen ak man donc ce ni image bi tey bu deñoon maanaam boo leen jékki-jékkoon seen connexion am problème wala boog sama problème sama connexion am problème ba tax image bi deñ du tax man maanaam Maryam maanaam kon e, e, loolu ngay gis suura bi sauf que e, nit bu boobaa bu ko appliquer ci aaya bi moom mooy nit ki image bi nga xam ne moom mooy réel image am nag léegi bi nga xam ne moom la wa ta'ala jox te moom mooy forme bi mu amee ànd ak jëmmam maanaam image boobu maanaam dafa dafa lan lañ ko mën a waxee dafa copier wala boog dafa feeñee ci jëmmam. loolu moom moo tax jëmm ji par contre mooy ak jism kon bu boobaa nga gis différence bi am entre jism muy jëmm ji ak li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, euh, suura bi muy image bi voilà et que moo tax tamit euh, hadith bi utiliser kaddu bu rafet bim mu naan xalaqallahu aadama ala suuratihi buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa bind maam ci suuraam ci image yàlla c'est-à-dire que mooy caractéristiques yi nga xamante ne mooy attributs yi melo yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ak ay turam moom la euh, moom la euh, feeñal ci moom Adama alayhi salaatu wassalaam maanaam tey bu ma waxee ne image bi mi ngi feeñ maanaam même image bi ngeen gis ci man nii mi ngi feeñ ci ordinateur u képp wala télé téléphone u képp kenn ci yéen maanaam ànd ne man maa ngi nii kenn laa donc euh, ci lool soo gisee di nga gis différence entre Euh, image bi ak forme bi léegi tamit di nga gis tamit différence bi am entre image bi ak jëmm ji voilà maanaam man sama jëmm du moom mooy nekk ci seen téléphone yi ak seen ordinateur yi mënu ci photocopier wu mais li mënu photocopier wu ci seen téléphone yi mooy sama la sama image loolu mooy suura am ah, kon ñu def différence bu baax a baax a baax ci diggante bi moom parce que tant que mbir moomu leerul dina am yu bari bari yoo xam te ne du leer voilà mbir moomu euh, kon euh, lu lu mat a bàyyi xel la moo tax alquran ak na suñuy wax tamit wax yi baat yi benn bu ci nekk dafa am vraiment maanaa yoo xamante ne moom yu xóot la yoo xam ne moom lay làmboo te yooyu nañ ko bàyyi xel naka noonu euh, akaabiru aarifiina yi maanaam dañuy def distinction yu mel noonu ci seeni waxin nit ki koy dégg léeg-léeg mën na jàpp ne maanaam mën na dégg a fekk jàpp ne jàpp leneen fekk lañ wax ak lii du benn maanaam ak li wax mi du du benn léegi bu fekkente mbir moomu leer na euh, kon ñun nit ñun ñu ngi ci nekk maanaam nit ku mat al insanul kamil day nekk image wu yàlla maanaam euh, c'est-à-dire que attribut yi borom subhanahu ay sifaatam dañuy euh, dañuy nekk ci nit ki mooy comme li borom subhanahu wax ci maam Adama alayhi salaam no allama Adama asma kullaha ah. Euh, ak fii ay surati macha rakkabak maanaam mooy image bi nga yor ce qui fait image boobu bu la neex maanaam maanaam bu mën a doon moom la la tëggal tëggee c'est-à-dire kon doomu aadama moom dafa am image bu muy feeñee ci biir nit ñëpp mu am image boo xamante ne moom mooy mu mën a jël image univers bi yëpp existence bi yëpp li fi nekk yëpp mu mën a jël image boobu di soppeeku ci image yooyu saa yu ko alors que malaayika yi comme ñu ko gisee woon dafa am seen mbir dafa am fu mu mën a yem te doomu aadama yi ñuy wax tamit du ñëpp mel noonu naka noonu bu gaa yi demee àjjana yàlla nañ fa yàlla yóbbu ñoomit dafa am façon ay image yoo xamante ne maanaam nit ki day mën a jël forme image bu ko neex voilà ci biir àjjana euh, léegi mu am lu ñuy tuddee a shakl shakl mooy rëdd loolu moom moo tax euh, dessin kii dessiné dañ naan chaque anam yu tekki maanaam euh, kii dessiné muy def euh, chaque la la tudd voilà kon euh, comme chaque la tudd maanaam mooy day jël ay image ay forme yoo xamante ne maanaam ay ay ay rëdd yoo xam ne daf koy def léegi nag loolu moom lay wax fii ne dafa am lu ñu tuddee ak tashakkul ci concept yi nga xamante ne. ñoom ñoo ne daf ci am concept bu tudd noonu ak tashakkul euh, loolu suñ ko xamee euh, mooy léegi kan moom mooy am loolu ñu tuddee ak tashakkul ci biir mbindeef yi loolu lay wax wax nañ ne yàlla moom tajalli lay def yeneen ci alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam dañuy def ta'addud euh, Cheikh Ahmed Tidiane tamit radiyallahu ta'ala am na ko. Euh, ci wirasa ahmadiyya muhammadiyya kaamila bi mu am euh, daf koy def moom am na loolu ta'addud boobu am na radiyallahu am na lu ñuy tuddee tamasul loolu gisoon nañ ko euh, ak loolu gisoon nañ ko comme mooy forme bi malaaka yi di di def ak tabaddul bi awliya yi di def maanaam soppeeku gi ñuy mën di soppeeku tabaddul mooy jël seen voilà soppeeku remplacer wu nekk feneen wala nekk ci leneen wala boog ñu mën a nekkandoo ci ay bërëb yu wuute en même temps ah yooyu euh, su ma tam gisoon nañu léegi léegi tashakkul bi nga xam ne moom lañuy wax kon loolu jinne moo koy def moo tax mu ne amal jinnu ndaal jinne yi fa lawu ñeel na ko ak tashakkulu mooy di rëddu fi suwari ci jëmm yi maanaam kon jinne euh, ni muy def moom mooy tey euh, gis nga su amee fu am ngelaw su amoon su amee tey foo xamante ne dafa am euh, ngelaw wala boog saxaar nga jël sabant def nii maanaam tracé ko rëdd boobu noonu loolu jinne day def loolu maanaam kon jinne euh, moom su bëggee soppaliku dara ci ngelaw li moom comme que dañ ko bindee tàkk-tàkk. moom day mel ni comme ni benn saxaar rek boo xam ne day jël forme ci biir ngelaw li maanaam day day rëddu ci biir ngelaw li bu rëddoo léegi day daal di jël forme bi nga xamante ne moom la bëgg a jël eh, eh, ci ñi nga xamante ne mën naa jël ci mën naa mel mel ci ñoom mën naa mel ne ñoom kal xayaat kem eh, comme jinne yi nga xamante ne dañuy nekk soppali ku nekk ay jaan wal kilaabu ak ay xaj wa xayriha ak yeneen yu dul Euh, classification yi nga xamante ne moom la jinne yi di classifié woo maanaam ak xeet yi naka la ñuy demee maanaam yan façon jinne ñoom ñoo am euh, yi nga xamante ne lii daf ci am yoo xamante ne ñoom dañuy mel ni mooy dañuy jël forme euh, xaj yi di jël forme forme jaan yi ak jiit yi jël forme simple yooyu am nañ mais am na yeneen yoo xamante ne am na yeneen yoo xamante ne yooyu ay forme yeneen forme yu ñuy jël la mooy ñi nga xamante ne dañuy naaw yooyu tamit bokkuñu mooy ay yaaru nañu ci jinne yi am na tamit yeneen xeet yi nga xamante ne ñoom comme doomu aadama yi lañ xaw a mel maanaam ñoom euh, ñoom ñooy yor formu euh, forme jaan yeeg jiit yi yooyu ñoom suuf lañ ne euh, am donc forme jinne yi dañoo dañoo bëri dañoo maam dañoo am ay catégories maanaam forme catégorisation yi nga xam te ne moom lañ leen di catégoriser ci tafsir bi ñu defoon ci sóoratul sóoratul naas ci sóoratul ah mooy ci kooru daaw ga euh, wala fan yi ci tegu maanaam yaataloon nañu ci loolu moo tax jarul ñuy dellu si waat ci di wax catégorie wu jinne yi ak buñ la duggee nan la ñuy mel fan la ñuy duggee naka lañ koy defee Euh, naka maanaam ak xeet yooyu yëpp maanaam am na lu ci bëri bëri loo xamante ne euh, loolu yaataloon nañ ko ci wàllu daal xam nga wàllu mbir léegi ci bi nga xam ne moom mooy aalamul xissi mu ne kon fii aalamul xissi wa shahada ñoom bu ñuy soppaliku dañuy soppaliku maanaam kon jinne du ne day soppaliku carrément mais day rëddu maanaam day rëddu ci forme yi comme que moom euh, forme bi mu am dafa am benn xeetu. lataal fa gu ci ne mooy subtilité bu ci ne loolu du du maanaam yorul une forme grossière maanaam mooy loo xamante ne mooy kasifa mooy moom nekkul loo xamante ne euh, forme am da nga koy da nga koy mën a laal nii nii nii carrément bu fekkente ne ci ñun suñu adduna bi la moo tax ñoom d'ailleurs ñu bokk ci alamul xayb mais bu fekkente ne bokk suñu maanaam dañoo ñëw di feeñ ci suñu adduna bi ñoom dañuy rëddu dégg dañuy rëddu léegi ñoom bu boobaa. rëdd googu ñuy rëdd ci suñu adduna bii lay nekk loolu moom moo tax euh, euh, jinne du mën a soppaliku lu lu bari en même temps ba pare du mën di soppandikoo ndoo ay mbir ba pare du mën di nekk ndoo ci ay place yu wuute mu ne walay sete déet lawoo di ko ñel ak tashakkulu di ak maanaam rëdd googu muy rëdd soppaliku googu muy soppaliku maanaam di rëdd fii aalamil malakuuti ci adduna yi Euh, nguur yàlla bu nekk ci asamaan si wal xëy bi ak kumpa maanaam jinne ci àdduna moom bi mu ne moom mënu faa soppeeku moom buy soppeeku ci suñu àdduna bii lay ñëw di fi soppeeku li mu def fii la koy mën a def mais bu nekkee ci biir moroomu jinne mi ci àdduna boobu wala boog fi nga xamante ne foofu malaaka yi ñoom ñoo fa ne ñoom moom du mën a soppeeku foofu euh, mu am nag loo xam ne mat naa bàyyi xel mooy ne am na ñu ñuy tuddee ar-rawhaniyuna minal jinne benn group la ci jinne yi ñoo xam ne ñoom la ñu tudde rawxaane yuuna maanaam ñoom lu tax bokkut ak li ñu naan rawaan maanaam ak li ñu naan rawaan ñooñu kibaaru awliya ci jinne yi lañ ñoom loolu la ñuy tuddee ñoom la ñuy tuddee rawxaane yuuna mu ne waaye walay sa nekkul fii qudratul jinni ci kàttanu jinne ci sañ-sañam ak kàttanam ak tashakkulu muy soppeeku maanaam di rëddu illaa lu dul fii suuratin ci jëmm waahidatin bay benn kese moom benn jëmm rek la mën a yorondoo waaye nag te foofu te shakkuli yi ak soppeekoom fii ha ci jëmm jooju euh, euh, te xakkam day attewoo alay day attewoo alay yi ci kawam haadi suura boobu jëmm maanaam boobu melo melo boobu day atte ci kawam maanaam day nekk loo xamante ne moom mooy moo koy dominer ñun nii suñ jëmm yi ñu yor moom moo tër moom mooy atte ci suñu kaw lépp maanaam mboolem lu ñuy def nañ fekk ne suñ jëmm yi mën na ko attan parce que su ko jëmm yi attanul duñ ko mën a def naka noonu jinne bu xësee ba soppeeku tey par exemple jinne bu soppeeku ko woon sànqaleñ du mën a def lu dul li sànqaleñ di def maanaam bu soppeeku woon euh, nekk nit tamit du mën a def lu dul li jëmm jooju def. Euh, du du su soppeekoo maanaam du mu soppeeku rek nekk ko maanaam loolu la mën a def Euh, ay maanaam acte boobu tamit day mën a nekk ci loolu inda darbihi foofu dóor gi aw at lii wala ñu rey ko wala rey gi maanaam mooy bu ñu ko dóoree c'est-à-dire que tey jinne aussi bu soppali nekk nit yow nga jël aw yax dóor ko nit ki wala boog nga jël jaasi gor nit ki euh, soo ko goree moom fa dagg ci moom maanaam moom jinne ji loolu lay dakk ci moom itam su euh, soo soo soo su dee par exemple da rey moom jinne ji day dee. contrairement ak malaaka malaaka su soppalikoo par exemple benn jëmm euh, maanaam masalan nekk nit nga rey nit ki malaaka bi du dee malaaka bi du dee mais sauf que euh, da dul mën a soppalikuwaat nekkat nit loolu rek la dul mënati mais du dee mais mën naa soppaliku nekk leneen nekk picc pi tax ainsi de suite jinni nag moom bu dee moom la soo ko reyee moom moom ci boppam day dee ndax jëmm ji mu yor moo tëral àtteem comme ñun rek maanaam jëmm ji ñu yor nii kenn ku ci nekk bokkoon na ci li ak li mënoon a ne ak beneen jëmm euh, mais ala kulli haal maadaama que ne yow ji nga yor jëmm jooju mooy tëral àtte sa kaw mbooleem di concerné jëmm ji da lay concerné directement te du jàdd maanaam tey buñ la goree. yàlla nañu ci yàlla ci gore dagg loxo bi wala ñu dagg tànk wala ñu dagg bopp bi euh, wala ñu bi maanaam nit ki moo ci boppam mooy perte loolu jinne tamit ci moom euh, maanaam kon buñ ko dóoroon wala ñu rey ko woowu wate fekk moom mutashakkilun mi ngi rëddu ala suurati ci forme melo yi nga xam ne mooy xayyatun euh, jaan masalan ci misaal fa innahu nag moom yamutu day dee maanaam bu boobaa day daal di dee maanaam mooy liñ wax léegi rek euh, maanaam li aju ci wàllu jinne yi comme niñ ko waxe woon léegi ak seeni mbir lis euh, euh, seeni ay duggin seeni génnin seen monde yi ni ñu wutale ak adduna yi nga xamante ne moom la ñuy ne kenn ku ci nekk selon suuf si nga mën a ne ak seen xeetu suuf yi ñuy yi di dëkk ak euh, adduna bi nga xamante ne moom la ñuy am loolu euh, yëpp walilah alhamdu wal minna yaataloon nañ ko bi ñuy def tafsir suratul euh, suratul suratul naas voilà ak tamit nan la ñuy mucc ci ñoom seen xeetu pexe yi ñuy faral di di di indi nan la ñuy faral di noggatoo doomu aadama yi ak doomu aadama yi yan pexe lañ am contre ñoom parce que doomu aadama yi ñoo leen ëpp doole maanaam jinne yi leen lañ appelé doomu aadama yi mooy le fait que ñoom ñu leen di gis te doomu aadama yi duñ leen gis mais sinon bu ñu génnee loolu maanaam doomu aadama moo gën a muus jinne moo ko ëpp xel moo ko gën a euh, moo ko ëpp doole moo ko ëpp lépp moom ñu bëree bari foofu la ñu amee benn complexe d'infériorité bu ñu am par rapport ak jinne yi euh, ba nga xamante ne euh, loolu njuumte gu rëy rëy la maanaam njuumte gu rëy rëy mooy jàpp nañ ne jinne mënal na leen dara maanaam da bi di def dara ainsi de suite alors que jinne bi fekk amul bunt ci ñoom ñu jinne bi dara fekk amul buntu buñ buñ ñoom bu ñu ubbil jinne bi voilà ñoom il faut que ñoom ñooy ubbil jinne bi buntu ba pare may ko doole itam loolu moom moo tax nga gis euh, jinne yu bëree bëri di nax doomu aadama yi di leen dëppaloo di leen saraxeloo di leen tuurloo deret di leen def loo nangam ak nangam loolu pour jinne bi am doole ci seen kaw la léegi ñoom bu ñu xasee ba dugg ci spirale boobu maanaam xeetu labyrinthe lay doon ci ñoom. ñu nekk ci nag maanaam mu nekk xeetu ndëggu sërëx boo xam ne buñ ci xësee ba dugg maanaam day daal di dañ dañ leen ci kànnaare maanaam te buñ leen ci xësee kànnaare ci biir maanaam dañuy daal di mujj nekk jaamu jinne ji laabu tax parce que amuñu beneen buntu bu ñuy jaar pour génn allahumma ba mu des alquran ñu taxaw alquran alquran rek moo leen ci mën a génne ginnaaw bi waaye loolu ñu bëree bëri ci biir nit ñi non seulement gëmuñu ko non non xamuñu ko mais ñenn ñi ko jot a xam ak néew sax ñenn ñi ci ñoom maanaam des des koo gëm. voilà jàpp nañ ni fi mu toll am na leneen lu leen war a mën a muccloo ci jinne mooy ay eh, ay weñ ak eh, waaw weñ ji boo ko defee nii di di jinne du la laal ak eh, lii boo ko defee ay ay ay ay ay béjjën béjjën bi soo defee nii ay xaw ma xobi daqaar ah wala boo diwoo laalo ay jinne mais yooyu yu caaxaan yu bëree bëri yooyu maanaam alors que yooyu seen bopp ñoom ñooy yi nga xam ne exactement ñoom ñooy may doole jinne yi ñoom ñu am rek benn mbir bu ndaw boo xamante ne moom la ñuy préciser foofu balaa ñuy jàll ci beneen question ci beneen masala bi maanaam beneen buntu bi mooy euh, léeg-léeg ñuy dégg ñu ne woy parce que jinne maanaam soo ko fajee maanaam ni alquran maanaam dañ lay da lay gaañ da lay topp da lay lii loolu yëpp ak da lay da day day lor sa njaboot day def lii day def laa yooyu dégg nañ ko ba pare gis nañ ci ay exemple tamit yoo xam ne ay réalité ay exemple ñoo xam te na dañuy faj jinne di leen euh, ne dañuy ak yu mel noonu euh, ba noppi euh, affaire bi wëlbatiku ci seen loolu xam nga lu ko waral li ko waral lenn kese la dugal giñ ci dugal loo xamante ne dafay may doole jinne ci maanaam dinañ ko dàq mais dañ koy dàqee loo xamante ne dañ caa roo raxaale maanaam du alxuraan kese dañ ko faje dañ caa raxaale ay mbir yoo xam ne maanaam maintenant à tort ou à raison maanaam moo xam tey nañ ko tamit wala teyuñu ko maanaam moo xam tey nañu bi ñuy def loolu ci xam carrément que ni lii lii ci rax nii jinne yi da leen di may doole wala bokk xamuñu ko dañoo jàpp ne rek ci xam-xam yu xóot yi la bokk ñu boole ko ci mais alquran ak sunna kese kese bu raxul dara loolu boo ci fajee jinne jinne ji du la mënal dara yow du mënal dara sa njaboot ci ginnaaw bi euh, sauf nga xam ne foofu problème bi di nekk nag te loolu mooy problème bi mooy tey naka la ab jullit mën a gëmee ni Euh, bu jinne duggee beneen mbokk maanaam beneen doomu aadama xattaa kaddu yàlla ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak njàngalem munu ci dara wala boog su ko amee foog day am effet secondaire yoo xamante ne day wëlbatiku ci ki nga xamante ne moo jëfandikoo kaddu yàlla ak kaddu yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la war a mën a gëmee loolu nan la ab jullit mën a gëmee ni seytaane dafa am kattan ak doole boo xamante ne yàlla ci boppam amu loolu ab nan la mën a nan nan nan la seytaane mën a naxee jinne nit nit ñi mën leen na nax au point que ñu gëm loolu ba pare def ko pas-pas jàpp ne loolu xeetu xam-xam bu xóot la mboolem koo leen gis muy jëfandikoo ne day faj jinne yi wala yu mel noonu ba noppi mbir mi wëlbatiku dal ci jabootam c'est parce que wala moom ci boppam c'est parce que tout simplement daf caa raxaale loo xamante ne a nanguwu ko sunna nanguwu loolu kese la amul beneen explication leneen loo fi wër comme explication ay naxe mbaay la ay tuur lëndëm kese la ay dóor la mbir mi su fekkente ne alquran nga jëfandikoo ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa amul benn jinne ak seytaane bu la mën a tenir alquran moo ko wax inna kayda shaytaani kaana da'ifa seytaane ay pexeem dafa doyadi dafa néew doole amul doole amul kàttan borom subhaanahu wa taala doomu aadama la def mu nekk fi ahsani taqwim moom mooy taxawaay bi gën a mbindin bi gën a baax ba pare moom moo taxaw maanaam yor kilifteef ju mag naka la ab nit ku xellu mën a jàppee ne c'est parce que damay faj ak ku mën a doon nag ku ko mën a wax jàpp na ne parce que euh, da doon faj ay jinne et que jinne yooyu ñoom ñoo euh, di ko lor moom moom ak njabootam c'est parce que daf caa rax lu ci bokkul d'où l'importance ñu xam d'abord alquran ak sunna ci anam gu mat sëkk mais aussi suñu pas-pas ñu xam ko ci xam gu bi boroom xam-xam yi jàngale bi boroom xam-xam yi teg leeral ko ci ne alquran ak sunna nii lañ ko gëmee muy pas-pasu nit ñu baax ñëpp nitu yàlla yëpp di pas-pasu borom xam-xam yu mag yëpp dëppoo pas-pas bi nga xamante ne moom mooy pas-pasu asha'ira yi ak maturidi yi ak suufiye yu mag yi akabir yi mais pas que euh, pas-pas yow musoo jàng aqida tawhid xamoo ci xamoo ko ko jàng yow nga ne par exemple rien que par le fait que way man damay ànd ak nit yàlla yii damay ànd ak euh, sëriñ si ñoom ñoo la may roofaale pas-pas noonu ñoo may roof roofaale tawhid loolu jamono yu njëkkee mënoon na jàll mais jamono ji loolu du jàll ça ne passe parce que sëriñ ci seen bopp ñoom ñoo réere loolu ñoom ci seen bopp ñoom ñoo réere pas-pas bu wér maanaam loolu mbir la moo xamante ne bu mat a bàyyi xel la képp koo xamante ne dafay Euh, day foowee loolu maanaam effectivement effet secondaire yi dina am maanaam dina ko fañee loo xam ne alxuraan mi ngi ci ñu rax ci lu ci bokkul alxuraan bi dina ko dàq ok jinne bi dem génn dem mais problème bi moom mooy comme que am na moom moyen bu mën a utiliser waat parce que yaa ko ci rax moyen boobu lay utiliser ñëw faagaagal la gaañ la mais koo xamante ne alquran lay tare sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li li nekk ci sunna moom lay jàng amul lu muy ragal ci jinne yi ak ci ñu dul jinne amul lu muy ragal ci keneen ku dul yàlla keneen ku yàlla mënu ko lor loolu mooy jëmmi baatu la keneen ku yàlla mën na la lor ab jinne mën na laa lor loolu mooy jëmmi bokkaale te jëmmi nga xalaat ko ba pare jàpp ne mbir mi noonu la demee te mënta moy loolu loolu mooy jàpp nga ne kon seytaane yi ñoo ëpp doole yàlla ci jëmmi boppam ñoo ëpp yàlla doole ci jëmmi boppam te loolu ab jullit mënu ko xalaat ku ko xalaat loolu moom ci jëmmi loolu mooy li ko ci lislaam mi ngi mel ni ñu jàpp ne am na mbir yoo xamante ne tey euh, ñoom saltige yi wala ñeneen ak ñeneen buñ la defalee nangam wala buñ waxee nangam dañ naan day am mu neex yàlla mu am mu neexul yàlla mu am ba pare ñu jàpp ne mbir mi force loolu daa war a parce que ñoom li ñuy def mooy neex yàlla mu am neexul yàlla mu am ba pare ab julit gëm loolu kooku la génn ci islam ab jullit mënta gëm ne mën naa am loolu moom ab jullit mënu ko gëm loolu képp ku ko gëm mooy génn ci islam loolu moom moom moom ñaari nit ñu xellu duñu wute ci duñu werante ci masala bi hatta léeg-léeg ñu xelluwul sax mën nañu bañ a werante ci bi ci ne ab jullit bu gëm ne diw sangam wala ñoom diw sangam ñoom buñ la defalalee benn mbir dañ naan la neex yàlla mu am neexul yàlla mu am ba pare yow nga gëm ne effectivement loolu dëgg la yéefal moo tax nañ xoolaat pas yi nañ xoolaat pas yi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu jàll kon ci beneen point bi mooy alxuluul wal ittihaad point boobu mooy alxuluulu mooy ak wàcc wal ittixaadu ak bennoo donc wàcc euh, mooy comme liñ ko mën a tuddee mooy parasite dara voilà nga ñëw mooy ni parasite yi di def ah saani yeeg leneen euh, léeg garab nga gis ko mu am beneen garab boo xam ne daf koy jël maanaam garab gi dafay mu am beneen garab boo xam ne day ñëw daal di daal di daal di daal dugg ci moom wala taxaw ci moom ah, euh, lu garab gi nar a jëfandikoo mu moom ci jëmi bopp mu jëfandikoo ko léeg-léeg mu dal animaux yi voilà même nit ñi da leen di dal loolu lañu ñuy tuddee sànn maanaam jëmm joo xam ne wala day wàcc ci biir nit ki maanaam day nekk ci biir nit ki euh, lu waaj lekk rek. mu lekkoor ñu naan waa moom li muy lekk yëpp te terewul na yàlla nañu yàlla sàmm loolu mooy alxuloolu léegi al ittixaadu mooy bennoo maanaam mooy fusion mooy comme tey suukar ni muy def ci ndox mu tàng loolu mooy al ittixaadu suukar bu dugalee ci ndox mu tàng jër buy baax da gis day seey loolu mooy al ittixaadu seey boobu. léegi mu ne amal jamaa daatu ndaal yi nga xam ne ñooy eh, jamaa daat yi mooy yi nga xamante ne ah, amuñu moom duñu ay dundit mooy ay être inanimé lañ mu ñoom falaxaa ñeel na leen alxulul ak wàcc wal ittihaadu ak bennoon fii ba'daha ci lenn ci ñoom al ba'dal ca la ca des li takwini ngir mën a amal maawaadun ay jëmm mooy ay matière uxra yeneen maanaam ngir yeneen matier mën caa juddoo dañuy jël benn boole kook beneen nga gis yeneen beneen matière juddoo ca maanaam loolu da gis ne alxuloolu su amee wàcc gi su amee day mën a nekk loolu tamit naka noonu ittihad su amee muy fusion boobu su amee tamit day mën a nekk loolu euh, mu ne bu boobaa fa tattaxidu mu daal di bennoo ak zarraat ah euh, pépp yi mooy atomes yi li ni ngir amal maam gi ak mu am ak juz'iyaat yi maanaam seen xaat yi pàcc yi mooy le fait que kon euh, éléments yi day daal di mujj a nekk day daal di mujj fusionné wu daal di mujj a nekk benn mu ne wataxullu day wadd day wàcc tamit al mawadd euh, jëmm yi mooy matière yi ba'daha lenn fii ba'dun ci li ci des ka zawbani sukkar comme seeyug suukar filma yi ci ndox bi tasxiini ci tàngal wa taqlibi euh, ak soppeeku maanaam ak soppeeku boo ko tàngalee wala nga soppi mu daal di léegi nag su fekkee xam nga lan mooy loolu mooy fusion hmm? euh, symbiose voilà jaxasoo maanaam day ma moo tax ci ñaari forme yëpp mën na am léeg-léeg mu mel comme suukar boo dugal ci ndox mu tàng maanaam nga gis ni da ciy seey léeg-léeg mu mel comme cereeg soow maanaam cereeg soow nga jaxase ko loolu <laughs> sama mbokk tukkuleer xam nañ ko bu baax a baax ah. soo ko jëlee <laughs> cereeg soow nga jaxase ko jaxase ko jaxase ko ah, ci kii mbayee di tamit bëgg nañ ko ah, di ko deseero maanaam yooyu da gis ni mu mel. forme boobu lool moom mooy euh, euh, loolu mooy alxulul ak al ittihaadu léegi mu ne waaye walay sa déet lillaahi ñeel bur yàlla xululun ak wàcc wala ittihaadun bu caageen ak bennoon yàlla loolu du ko def maanaam yàlla adduna bi wàccu fi naka noonu bennoowul ak adduna bi fa huwa moom yàlla laa yaxlu du wàcc fii ahadin ci kenn min xalqihi ci mindi fi wala yattaxidu te du bennoog bihi ci moom maanaam nit maanaam amul kenn ci mindeef yi maanaam yamul ci nit ñi ah mindeef koo xamante ne yàlla day wàcc ci moom kom ni chrétiens yi di wax ne yàlla daa wàcc yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam donc yent yàlla Isa nekk yàlla moom parce que yàlla wàcc ci moom déedéet loolu mënta loolu mënta voilà loolu na ne euh, naka noonu yàlla du bennoo ak kenn maanaam ju jaxasoo ba loola ba moo yow nga nekk yàlla wala yàlla nekk yow loolu mënta tamit mboolem yi ñuy wax ci sens boobu noonu bu fekkee wax ji wér na liñ ciy wax mooy feeñu ak tegal lii la ñuy wax ak le fait que euh, yàlla jël ay attributs feeñal ko ci yow mais yàlla moom ci boppam du feeñ ci dara du nekk ci du du du ci dara naka noonu du jaxasoo ak dara yàlla yi moom ci boppam amul jëmm maanaam corps bu ñuy wax ba tax ñuy mën a wax naan euh, wàcc na fi wala wàcc na fa la maanaam amul kon comme amul corps du am tamit caractéristiques yi nga xam ne moom la corps physique di am te moom mooy di yëngatu di yéeg di wàcc di toxu ak yooyu du ko am ay di seey ak yu mel noonu loolu yàlla du ko am naka noonu comme que loolu moom amu ko parce que amul corps physique kenn nit mënta seey ci yàlla kenn nit mënta dugg ci yàlla loolu du am ce qui fait que buñ naan da nga kii daa jeex ci yàlla li muy tekki mooy moom xolam ak ay meloom daf koo fay ngir yi yàlla bëgg loolu lay tekki tegtalewul abadan que ni moom ci jëmmi boppam daa dem dugg ci jëmm juñ naan yàlla après mu jeex seey comme ni suukar di seeyee ci biir ndox loolu maanaam boobu ku ko déggee noonu euh, dégg nga dégg bu jubadi te euh, bu dee ak borom xam-xam moo ko comprendre noonu di ko waxee noonu di génn ci l'islam moom tamit. mu ne walaakin waaye lil xalqi ñeel na mbindeef yi an yafnu ci ñu jeex an am fu si wëllif seen bopp wa anil kaw ne ak wëllif mbindeef maanaam ñoom ñu jeex wëllif seen bopp ak wëllif kawnu bi adduna bi cosmos bi maanaam mooy lan mooy seen xol maanaam seen ay bëgg-bëgg dañ koy arrêté dañ koy dañ koy say jeexal ko mooy extinction dañ koy éteindre parce dañoo melale jikko yi nit ki di am ak ay bëgg-bëggam ay sañ-sañam ay xalaatam ay gisgisam ay doxalinam ay waxam ay jëfam euh, i ay idéologie yu mu am mentalité bi muy dawee yooyu dañ kaa melale comme ne lu tàkk la maanaam lampe bu tàkk wala euh, taal bu tàkk léegi euh, léegi yow loolu fay gi nga koy fay parce que yàlla bëgg ko et wala boog fay gi nga koy fay parce que jàpp nga ne sa bos war solo bu yàlla moo am solo nga jël ba sabos bos dindi ko fay ko ngir saxal bu yàlla lool lañuy wax jeex ci yàlla maanaam jëmmi nit ki bu ñu naan diw sàngam wala yu sàngam daa jeex ci yàlla mais danaa lekk di naat di doxi soxlaam di nelaw di dem ko di feebar te du ci mën dara di am ay aajo yu mënu faj te du ci te te te te mu bopp bi yëpp da nga dal te da koy dal ñu ñi ko nekk nii da leen di dal maanaam kon problème kon buñu naan jeex na ci yàlla loolu lay tekki la lay ndax lool moo tax ñuy wax principe ci tasawuf mu am ay concept yu ñu tuddee fanaaw ak baqaaw fanaaw mooy nga jeex baqaaw mooy nga sax léegi saa yu fanaaw matee baqaaw day am mooy lan mooy tey par exemple bu ma jëlee benn jikko bu mu mën a doon ci sama jikko yi maanaam par exemple ma daan nekk koo xamante ne boo ma tooñee ma mer soo ma xasee ma mer soo ma euh, sama intérêt soo ko ñëwee ma gis ne saa yaa ngi xëccoog man samay intérêt ma mer léegi ma dem ba xam ne ndekete bu yàlla moo am solo maanaam man léegi bu du ma du ma merati te lu dul loo xam ne yàlla moo ko bëggul maanaam man léegi sama samay intérêt dootuma mer lool ndegete man mën na am intérêt yoo xamante ne ah, yàlla ci boppam dana ma mbir mi du noonu maanaam benn interaction mi ngi nii bu ma jëlee tey léegi maa ngi ci dugal léegi ni maa ngi ko maa ngi jël sama koppar war ko ci dugal léegi nii mu génneel ma un million d'euros mais sauf que alxuraan nee na ma loolu riba la tudd baaxul yàlla bugg ko ma sama bos dama koy fay maanaam sama intérêt bi lay arrêté fay ko ngir jël lan bëgg-bëggu yàlla teg ko sama bëgg-bëgg laay dindi jël bëgg-bëggu yàlla teg ko ci kawam le fait que man sama bëgg-bëgg boobu ma dindi ko loolu mooy fanaaw mooy dama ko dama dama ko ko fay mooy léegi man man sama bos dama koo jeexal dama koo seeyal dama koo seeyal ci nag ci bëgg-bëggu yàlla sama bëgg-bëgg dama ko dindi seeyal ko te bëgg bëgg yàlla loolu moom mooy fanaaw léegi nag su ma demee ban seeyal ko ci bëgg-bëgg yàlla nag ba nga xamante ne dem naa ba léegi compre maanaam léegi amatuma bëgg-bëgg googu rek laa am léegi loolu moom mooy baqaaw maanaam mooy damaa jeex ci man ba pare saxee ci yàlla dama jeexee ci man saxee ci yàlla loolu nag jël ko ci jikko yëpp bu dee li may kontaan loo dama ko dindi fay ko pour lii kontaanloo yàlla li may merloo dama ko dindi fay ko ngir lii merloo yàlla a euh, dama am ay bëgg-bëgg ma jël samay bëg bëgg ma dindi ko ngir bëgg-bëgg yàlla ainsi de suite jël ko ci mboolem jikko yi mboolem doxalin yi loolu moom mooy mooy fanaaw ak baqaaw léegi nag étape ay étape la maanaam saa yoo jeexee ci benn maanaam ngir ne jikko yi dañoo bari saa yu benn jikko bu ma jëlee ba fay ko parce que yàlla bëgg ko rek mooy def am na réaliser na maanaam lu ñu tuddee fanaaw ci jikko boobu léegi lan maa ngi dem bu ma demee ba installé ci dëgg-dëgg damay daal di nekk ci baqaaw ci ci ci jikko boobu léegi nag après mu reprendre maanaam mu nekkaat début wu beneen cheminement parce que jikko yi dañoo bari te du ma leen fayandoo du ma leen ñoom ñëpp fayandoo leen. daal daanaka mënta ne am na nag ñu ko yàlla may nga xamante ne ñoom moment bi ñuy tàmbali ci la ñuy fay lépp maanaam moment bi nga xam ne ci la ñuy nekk maanaam ci la ñuy dugg rek ci ci la ñuy dugg ci l'islam sax wala boog ci la ñuy commencer cheminer ci la lépp maanaam fanaa u yëpp ci lañ koy réaliser ba pare dugg ci baqaawu ci lépp loolu am na ku mel ne Seydina Bilal masalan radiyallahu anhu nga xamante ne keroog bi mu duggee ci l'islam nga gis ci la fanaa yëpp saxaaba yu bari noonu lañ meloon tamit radiyallahu nga xamante ne ak luñ ko mënoon a teg mbugal yi koy def yëpp moom la la kenn ak luñ ko mën a def garaawul moom la dal garawul yàlla moo fi nekk nekk kenn mënuñoo bari yàlla fi moom rek la ay bëgg-bëggam wara a noot moom rek la sañ-sañam war a noot moom rek la namm-nammam war a noot moom la kàttanam war a feeñ moom rek voilà moom rek moom rek kon loolu moom mën naa ne mu ne lool moom moo tax nit ñi ñoom mën nañoo jeex ci seen bopp boo ko pare jeex ci adduna bi fayu shaahiduuna bu ko defee ñuy jàmmaarloog allah bur yàlla ta'ala mushahadatan ak jàmmarloo mooy kon euh, témoignage wala contemplation boo xam ne tam la u dana feesal alayhim ci ñoom nufusahum seen bakkan ce qui fait que seen bakkan lay lay noot feesal ko fa yaxiibu bu defee mu faddu anhum wëllif leen alkaw na nekk téef yi mooy cosmos bi kulluha lépp adduna bi yëpp dootu leen safati dara amutul solo li am solo mooy lan la yàlla bëgg bu ko defee li ishraqi ngir senku takku nuurul xaqi leeru nuurul xaqi leerug yàlla biy dëgg fi arwaxihim ci seen ruux loolu day am nga xamante ne léegi ñoom gisatuñu daal lu dul yàlla lu ñu gisati rek léegi yàlla la jeex na yàlla rek moo leen ñor mu ne waxaasaa gis nga lii ñu wax nii maa tusammihi maa mooy li nga xam ne tusammihi tuddee na ko ak paawifat kuréelu tasawuf moom lañ tuddee bi wax dati shuhud maanaam benn jàmmarloo bi mooy lépp tout en un le tout naan le tout en un mooy loolu dans la dans le témoignage et la contemplation le tout dans le témoignage et la contemplation loolu moom mooy lan mooy wahdatu shuhud ay liñ ci nam mooy laa yashhaduna duñu jàmmarloo illaa wahida lu dul kenn mooy liñ doon wax léegi ci Seydina Bilal radiyallahu jàmmarloo wuñ lu kenn amma daal nag maa la nga xamante tu sim tu sammi yi koy tuddee albaadu ñenn ñi bi wahdatil wujuud ci benn nekk-nekk gi déglu bu baax bi maanaa ci maanaaw ne anna allah naka buur yàlla taala aji kawe ji yattaxidu daa bennoog bi xalqihi ci mbindeef gi awwala boog yaxulloo ne wàcc na fiihim ci ñoom foo huwa loolu kufrun ak kéefër la ba waaxum bu leer li ñu naan wahdatul wujudi wahdatul wujudi expression la boo xamante ne dañ ko askanale Seydi Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ànd ak ne Seydi Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu jëmmi baat bi musu ko jëfandikoo ci téere mi lu dul ci ñaari place yoo xam ne ñu ngi ci futuhaatul makkiyya ñaari place yooyu leeraloon nañ leen ci aqida tahawiyya bi Euh, te benn bu ci nekk danaan yàlla kenn la moom maanaam li muy tekki moom mooy moom mooy yàlla moom mooy alxaaliqu mooy albaari'u mooy al euh, majidu mooy ainsi de suite maanaam moom yàlla kenn la mais meloom yi dañoo bari et que melo yooyu la feeñal ci mbindeef yi loolu moom lay teg te loolu mooy wahdatul suhudi mais wahdatul wujudi conception boobu conception majuus yi la maanaam du conception wu jullit ñi majuus ñoo koy mooy zoroastriens yi ñoo ko am ak kom yi comme kémite yi ah voilà ñooñu ñoo am conception boobu d'ailleurs loolu tax ñu naan leen animist d'ailleurs léegi sax dañuy bañ terme animiste bi euh vitalisme la ñuy tuddee léegi loolu animisme au lieu animisme léegi vitalisme maanaam pour wane ne yàlla maanaam muy dund ci lu ne maanaam dunduk yàlla dafay fi dafa nekk ci lu ne et que ñoom kon concept boobu lañ am que ni bi yëpp mooy animisme mooy que ni yàlla moo animé lépp par existence am moom yàlla pas ni ko tasawuf waa tasawuf dégg mais ñoom seen conception bi ñu ko déggee mooy wax datu wujudi boobu noonu tamit euh, mooy ñoom Cheikh Anta Diop. Euh, mooy seen sëriñ d'ailleurs mooy seen sëriñ bi euh, xam ne dañoo jàpp ne l'islam bi ci wax ak christianisme bi yëpp maanaam euh, lu ñu la ci li nga xamante ne ñoom ñooy Égypte lañ ko sàccee et que ñoom dañoo dañ ko sàcc ñooñu mooy comité ak ñoom Marcus Garvey ah. Euh, voilà ñu jël tamit ne jàpp ne mooy li Firawna doon wax naan ana rabbukumul aala man maay seen yàlla bi gën a kawe parce que ñoom dañoo jàpp ne il faut que mu am yàlla guy dund maanaam yàlla il faut mu am incarnation mooy Égypte antique ni ko jàppe woon moo tax Firawna bi mu naan man maay yàlla bi gën a kawe maanaam moom moom gis-gis boobu la am mooy bi bii nga xamante ne mooy vision animiste bi parce que loolu moom moo tax par exemple euh, ñoom bi Euh, bi Haïlé Sélassié ñu ñu ñu jëloon ko pour def ko fexe maanaam biñ ñu ko introniser fële euh, Éthiopie ñu indi ko Jamaïque maanaam pour wane ne maanaam voilà yàlla léegi am na yàlla bu jaar jaara safari mooy comme ñoom lañu koy waxee ah euh, kon yooyu xeetu vision après nag bon ñoom dañ koo changer voilà ñu am ay parallélisme yu ñu def par rapport ak judaïsme ak christianisme tout ça yooyu partie boobu par contre. kémit yeneen yi d'accorduñ ci trop parce que jàpp nañ ne christianisme ak l'islam mooy li nga xamante ne moo tax Afrique développé wul saa yu Afrique waroon na maanaam Afrique benn problème la am ñoom maanaam kémit yi nii lañ koy waxe mooy taalibi Cheikh Anta Diop bi d'ailleurs Cheikh Anta Diop muy seen sëriñ bi gën a mag moom maanaam moom ñoom nii la gisee ñoom dañ ne boo gisee l'islam ak euh, boo gisee Afrique ñàkk maanaam maanaam tardé ni mu tardé il faut que ñu situer responsabilité bi parce que africain soo leen waxee ne politique Afrique doxul dinañ d'accord soo leen waxee ne armée bi doxul dinañ d'accord soo leen waxee ne économie bi doxul dinañ d'accord loo leen wax ne doxul dinañ d'accord mu ne waaye am na ñaari personage muy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam ñoom ñaar moom africain yi mer nga ne leen ñu mer mu ne loolu ñoom ñu ne loolu mooy wane ne problème bi foofu ci ñoom ñi la ne tant que l'islam ak christianisme jógewuñu Afrique ñu remplacer ko par euh, diine suñu maam ya muy animisme bi bi nga xamante ne moom la Égypte antique Europe tant que defuñu loolu Afrique mënut a développer wu maanaam ñoom loolu mooy seen gis-gis idée panafricanisme yeeg yooyu xam naa loolu ñoom Thierno Hamad dinañ leen ci gën a développer peut <laughs> mais loolu mooy seen gis-gis te mooy seen pas-pas. ñooñu nag animiste moo tax ñoom dañ ne léegi maanaam kémit yi tey dañ ne comme que animisme yi maanaam euh, bu ñu xoolee dañ dañ ko dafa mujj nekk terme bu péjoratif diine bu ñu naan diine animisme léegi nañ ko soppi wax vitalisme maanaam ngir mu ñu beesalaat baat bi euh, ñoom ñoo am terme wax wax dafa wujud ñoom ñoo am concept boobu mais concept tasawuf ñoom suñu waxee xataa ba ñi nga xamante ne dañoo mujj askan leen ko ñoom ñuy wax wahdatu wujud sax léegi ñoom bi li ñu namm ci wahdatu wujud mooy wahdatu shuhud loolu lañ ci namm mooy bi ñu wax léegi bi ñu wax ne loolu la tasawuf waa tasawuf di wax mais quant à wahdatu wujud moom ñoom waxuñu ko Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu lañ ko askanale ba pare daan ne ay waxam yëpp day développer loolu loolu du dëgg Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ay waxam li muy développer mooy wahdatu léegi su dee dañ mujj jël léegi problème terminologie lay doon bu nekk problème terminologie léegi maanaa bi mu làmboo boo mat a bàyyi te maanaa boobu mu làmboo mooy maanaa bii nga xamante ne moom mooy wax dëgg suhuut loolu moom moo am parce que jëm ñu wax wujur bi moom loolu moom kufrun ba waaxul la maanaam ak kéefër moo tax mu ne kufrun ba waaxul kéefër bu leer naññ la voilà mu ne qaala bu wax na mu buur yàlla taala aji kawe ji naan ci euh, suratul qasas aya vingt-neuf ak trente mu ne fa lamma ba nga xamante ne qada matal na Musa yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam al ajala dëxale mooy bi mu nekkee ci yent yàlla Shuayb alayhi a wassalaam après mu matal mu matal euh, délai bi mu ne wasaara mu tukkeeg bi àll yi ak ñoñam maanaam ñuy tukki di dellu Égypte anasa ci la séene min jaani bi tuuri ci wàllu doj bi montagne bi naaraan ak tàkk-tàkk mu wax li àll yi ñeel neel waa ne leen umpusu sax leen inni naka man kat anastu séen naa naaraan tàkk-tàkk la àll léegi tey xanaa aati ku ma dikkale leen min xaar euh, euh, ci euh, tukkee ci fële tàkk-tàkk ba am bi xabarin ci xabaar aw wala boog mi minan naari ab euh, jumu sawara maanaam lu ma la ma tibbal leen wàllu safara laal la kum xëy na yéen tastaloon ngeen mën a jaaru ngeen mën ci ngeen mën a jëfandikoo euh, tàngoor wi loolu maanaam ngir dafa seddoon dañoo bëggoon a jaaru ñu bëggoon a togg tamit bëggoon a kii léegi nag ñu seen sax euh, dañoo wax sax ne dañoo dafa woroon tamit mu seen tàkk-tàkk bi ne dem day dem wuti ji wuti ji ko waaye fa lamma ba nga xam ne ataaha moom la ko dikkee nuudee ñu woo ko min shaatil waadi ci wàllu xur wi al aymani bay côté ndeyjoor fil boqaati ci pàcc bi al mubaarakati bu barkeel bi mooy ci tuuru Sinaay Sinaay mooy le Sinaay moom la ñu wax le Sinaay ah, ci wàllu mina shajarati ci garab gi maanaam am ci luy tukkee ci garab gi nga xam ne tàkk-tàkk bi moom la gis muy jóge foofu borom subhaanahu wa ta'aala woo ko an yaa Muusaa ne ko eh yow yéen ci yàlla Muusaa as-salaam inni naka man. ana allahu maay buur yàlla rabbul alamin ak borom bindee maanaam kon da gis ne borom bi subhaanahu wa du moom mooy jëmmi tàkk-tàkk bi dégg nga borom bi du woon jëmmi tàkk-tàkk bi bi wax yent yàlla Musaa bi dafa feeñu ci tàkk-tàkk bi dafa def te jalli dafa feeñu ci tàkk-tàkk bi maanaam mooy lan dafa feeñal ak kàddoom ci tàkk takk bi loolu lay tekki mooy meloom la feeñal ci taak taak bi te mooy kàddoom voilà léegi le fait que mu feeñal ko ci taak taak bi mooy wane xeetu jalaal gi ci am moo tax euh, message yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam ànd ak jalaal boobu mooy mooy mooy euh, volet majestueux boobu mooy majesté bi ak solennité bi bi mu àndal dégg kon loolu lu mat xel la. ken yàlla nekkul ne moom moo nekkoon tàkk-tàkk bi di wax ak yonent yàlla Musaa alayhi salaam mais yàlla dafa feeñ ci tàkk-tàkk bi dégg nga dafa feeñal li muy tekki nag mooy dafa feeñal ay meloom ndax tajalli boobu tajalli asmaa wa sifaat la mooy tur yi ak melo yi ñooy feeñ moo tax adduna bi yëpp li fi nekk tur yàlla yi ak melo yi ñoo ci feeñ ama jëmmi maanaam nekk-nekk yàlla mooy azat loolu gisoon nañu xeet diggante tajallul zaati ak tajallul asmaa wa sifaat loolu gisoon nañ ko ci fi ñu bi ñuy wax al euh, al itlaq ah ak taqyid jotaayu njëkk yi tamit bi ñuy wax fii ci at tajalli partie bi loolu tamit gisoon nañ ko ci kon nag fa laaw yàlla taala aji kawe ji yata jallaa feeñu li xalk yi ñeen mindee fi fi suwari ci jëmm yi voilà yàlla ci jëmm yëpp forme yëpp image yëpp daf ci feeñu mindee fi mooy ne day feeñal ay turum ak ay meloom ci ci mbir yëpp waaw wayata jàllaa mu daal feeñ feeñ fii ci mbindeef yi li xalqi yi ñeel tamit bi asmaa ci ay tur wa sifaatin ak ay meloom walakin waaye bi xayri xuluulin ci lu dul amul wàcc moom du wàcc ci dara wala te xaalu te du bennoo ak dara loolu moom war na leer nañ nañ nañ ni bi di am zaatuhu ndaal nag nekk nekk moom yàlla mooy essence am fa kaanat dafa nekkoon walam tasal te du deñ mukk di ne fii amaa in ci niir woowu mooy ci dañu wax niir mais li muy tekki mooy euh, mooy mystère boobu nga xam ne moom la nekk mooy euh, mystère imperceptible boobu mystère impénétrable boobu mooy niir bi mooy euh, mooy nébulosité boobu mystère impénétrable impénétrable mu ne faqat dëgg-dëgg kaana nekkoon na allah bul yàlla wala shay at de dara xayrahu lu dul moom maanaam yàlla daf fi mës nekk moom yàlla da mës a nekk te fi woon a nekk ak moom ndax moom moo amal kon moom laataa dara la muy jëkk amal laataa muy am moom yàlla rek fi nekkoon te woowu woote moom al aana ba tey alaama mi ngi ci kaw ala yi mi ngi ci kaw la nga xam ne ala yi ca loola kaana la nekkoon ca la jiitu maanaam mooy du soppeeku yàlla kon moom avant espace bi di am avant temps bi di am avant benn mindeef di am moom yàlla daf fee nekkoon fi mu nekkoon nag ci mystère total la impénétrable mystère bu total la lu lëmu la noonu mu nekkee nag nga xam ne amul place bu mu ne amul ci temps bu mu ne ndax moom moo créé après espace bi ak temps bi yooyu amuñu effet ci moom yooyu amuñu benn jeexital ci moom na mu nekkee woon la kon mbindeef yi tamit duñu am effet ci moom déedéet voilà moo tax fat tajalli feeñu gi laysa nekkul huwa moom aynu jëmmi al mutajalli kii feeñu maanaam feeñu gi ak kii feeñu du benn. benn mooy exemple bi ma la jox léegi sama image bii mooy feeñ ci yéen mooy feeñ ngeen sama kàddu bii di wax ngeen di ko dégg maanaam moom maanaam moo feeñ ci seen téléphone ak seen ordinateur sama voix ngeen di dégg mais di dégg mais feeñu waayu sama kàddu ngeen di dégg ndax sama kàddu <laughs> ci sama jëmm la sax mais ni mu feeñee ci ordinateur bi ngeen di dégloo wala ci téléphone bi ngay dégloo yow loolu feeñ waaye sama kàddu la waaye sama jëmmi kàddu naka noonu image bi ngeen di gis sama feeñ waaye sama jëmm la mais du sama jëmm man léegi nag walillahi masalul ala kon nag euh, yaani kon li mu nam mooy lay sa nekkul huwa moom yàlla zaatuhu moom mooy nekk-nekk moom ci boppam mooy feeñ déedéet ay turam ak ay melom lay feeñ ay feeñ waayam la yor amma daal nag at ta'addudu limu gi mooy bi ñu waxoon ci yeneen yi alayhi salaatu wassalaam wa tabaddulu soppiku gi nga xamante ne moom la wàllu wi di def wa tamassulu ak soppaliku gi malaaka yi di soppaliku di maanaam représentation boobu ñuy def maanaam rôle yooyu ñuy di représenter wu te gisoon nañ ko yaataloon nañ ko wa tashakkulu ak euh, rëdd googu jinne yi di rëddu war xululu ak wàcc gi war ittihaad ak bennoo googu ah mu ne fal mutaaddidu kii limu wal mutabaddilu kii soppeeku ci wàllu wi wat mutamassilu ki nga xam ne mooy fee mooy taxawee mbir yi di taxawee jëmm ji mooy malaaka boobu wal mutashakkilu ki nga xamante ne moom mooy rëdd wal muttaxiru ak ki nga xam ne mooy bennoo huwa moom bi zaatihi ci moom ci nekk nekkam xunaa fii moom la wa bi zaatihi te ci nekkam nekkam la nekkee fee kii soppeeku moom la maanaam jëmm ji la moo ne si bu wàccee ci ndox mi bu seeyee moo nekkoon suukar mi bi mu seeyee ci biir ndox mi moo fa ne ba tey jinne bi soppeeku fi moom la malaaka bi soppeeku fi moom jëmmam la waaye yàlla moom miy feeñu mu tajalli déedéet moo maanaam du tajalli gi du maanaam moom dafa feeñal ay turam ak ay meloom waaye du moom dégg kon loolu Ah, léegi kon ginnaaw ba loolu jeex na mu am euh, beneen euh, chapitre boo xamante ne dañ koy gis incha allah taala ci gaaw parce que jotoon nañu gis lu ko nuru ci bi ñuy gis euh, awaalimul insaan yi maanaam di wax ci aalamul xayal bi ñuy wax ci aalamul xayal yaataloon nañ ko foofu taxawoon nañ ci lu yàgg. gisoon nañu lu ko nuru moo dañ koy gaawal muy at tasawuru mooy liñ doon wax léegi mooy image bi nga xamante ne moom mooy maanaam moom taxaw maanaam mooy jël forme voilà mooy le fait que mooy formation boobu jël image voilà silhouette jël beneen silhouette mu ne huwa moom mooy at tasawuru euh, maanaam tasawur kooku lan moo am maanaam mooy loo xamante ne normalement en principe amul woon forme léegi moom ci boppam mu daal jël forme prendre forme loolu mooy lan mu ne huwa mooy euh, tasawurul ma'nawiyat mooy jël forme bi nga xam ne jël ay image ak silhouette bi nga xam ne moom la al ma'nawiyat yi yi nga xamante ne ay kodug maanaa lañ mooy ay mbir yu abstrait lañ noonu moom lañuy ñuy def fii su ci ay jëm yoo xam ne hissiya yu ñuy yu yu yu ñuy la mal muusa yu ñu mën a làmb maanaam yu concrète la ba yoo xam ne yuñ mën a laal la palpable maanaam tey loo xamante ne dafa abstrait bu ñëwee jël forme goo xamante ne dafa concrète ba pare palpable loolu la ñuy tuddee ak tasawur léegi mu ci joxe exemple mun ne kat tasawurul amali kenn jël jëmm bi nga xamante ne moom la jëf jëfi alxasanati yu rafet yi yu yu baax di jël jëmm fii suurati ci di jël formu insaanin nit koo xam ne abyadun ku weex la xasanu suura ba pare rafet jëmm wa tasawurul amal ak euh, soppeeku maanaam jël forme bi muy al amal jëf yi as-sayyi'atu yu ñaaw yi fii suurati insaanin ci jëm melok nit koo xam ne aswadun ku ñuul la sayyi'u suurati bu bare ñaaw jëmm maanaam comme ni nga xamante ne noonu la koy xadis yi waxe nga xam ne nit ki ay jëfum yu baax ci dañuy ñëw yoon forme bu rafet weex tàll ainsi de suite bu dee beneen bi ci des yoon maanaam nit koo xam te ne day lëndëm ba pare ñaaw ni mel la euh, aw wala boog tasawurul a'mali melo jël melo bi muy jël maanaam jël bi jëf yi melow jëf yi alxasanati yu rafet yi fi suuratu rajulin ci jëmmi euh, rajulin góor goo xam ne xasana siyaa bi ku rafet ay yére la tayyibu raiha ba pare tey ay aw xet wa tasawurul amaali ak forme bi nga xam ne moom lay jël maanaam jëf yi jël gi ñu jël forme boo xam ne as-sayyi'atu bu ñaaw la moom jëf yu ñaaw yi fii suurati rajulin ci melow waay joo xam te ne xabeexen wajhi ku ñaaw la kanam la muntinul riix ba pare xasaw ak xet yooyu yëpp ay forme la tamit comme ni ko xadis yi waxee tamit nga xamante ne nit ki jëfam daf koy fekk ci bàmmeelam yor jëmm nit ku rafet nii ba pare am di xeeñ lu neex wala keneen ki yor jëmm jëf yu jëf yi parce que jëf ak action lu lu abstrait la dafa abstrait léegi su demee ba jël forme nag physique loolu lay wax ni tasawuf voilà jëf yu ñaaw yi tamit noonu la ñu rek dañuy jël forme nit ku ñaaw ba pare xet gu naqari wa tasawur salaati ba pare wa tasawur ak jël bi muy maanaam formé bi muy formé salaatu tàmmati julli gu mat nit ki su ko jullee fii suuratin euh, ci melo goo xam ne musfarra koo xam te ne maanaam bu leer la voilà voilà jëmm ju leer wa tasawuru salaat ak forme bi nga xam ne moom lay jël moom lay formé wu as-salaatul manquusa julli gu wàññeeku fii suuratin ci jëmm joo xam ne sawda gu lëndëm la gu ñuul muslimatun lëndëm gis nga Hmm? masalan mun a watuf taxu wala boog te fattuxu ubbeeku a sama asamaan as bunti asamaan yi li man ñeel ko wax allahu akbar walhamdulillahi kasiran wa subhaanallahi bukratan wa asila mooy ki ko waxoon allahu akbar kabira ah walhamdulillahi kasiran wa subhaanallahi bukratan wa asila yonent bi ne kan moo wax loolu ndax damaa gis ñaar fukk ak juróom-ñeenti malaaka yoo xam ne dañuy daw di njëkkante maanaam ba pare mu yéeg bunt bi di yéeg maanaam ñu yéeg ci asamaan si ngir ne dañoo jël forme buntu asamaan si ubbeeku ñoom ñu yéeg jël forme ay malaaka di yéeg maanaam kon nga gis ne euh, kaddu gi moo rafet moo tax ñu jël forme malaaka yéeg wa it yaanu ak dikku suuratayil baqaratu aali imran saaru bi nga xam ne moom la ñu wax euh, baqara ak aali imran ka annahuma ñu mel ni ñoom xamaamataani ñaari niir lañ yowmal qiyaamati dañuy ñëw nekk ñaari niir yoo xam ne dañuy keral ñi nga xam ne ñoo leen daan jàng muy Baqara ak Ali Imran maanaam forme boobu sóoratul Baqara maanaam bu ma ko taree loo liñ ci namm nag du sóoratul Baqara ak Ali Imran bi nga xam ne kàddu gi yàlla la ko sax ci borom subhaanahu wa ta'aala ci namm mooy moom fu ko jàngee njàng jàng ci lay jël forme boobu wa tasawuru ak jël bi muy jël forme al-Fatiha ak Fatiha fi suurati ci jëmmu jigéen joo xam ne xasanatun bu rafet la wadi'atin gu leer la tax du mu boo xam ne doon na liggéeyal ahadu awliya laa kenn ci wàllu yàlla bon comme ni nga xam ne la benn soxna su doon Fatima radiyallahu anha bi Sayyid Muhammad ibn Arabi doon wax radiyallahu anhu naan moom xam na ko maanaam d'ailleurs moom gis na ndaw soosu ba ndaw soosu sax mom jot na ko maanaam jot na nekk sax sëriñam daanaka mën nañ ko wax ndaw si moom daf doon wax ne ku yoon Fatiha doyoo leen dara ndax moom saa yu soxlaa aaja danaan fatiha day tari fatiha bu taree fatiha aaya bu tari rek mu daal di jël daal di maanaam buy génn ci gémmiñ gi day mel ne leer boo xam te day jël benn forme euh, yor ay jëmm ba bu ta fatiha bi pare mu daal di jël forme benn jigéen xale bu jigéen bu rafet mu liggéeyloo ko fatiha demal defal ma lii fatiha demal indil ma lii fatiha demal doxal jëmalee fatiha yi dem di dikk bu pare moo tax mu ku am fatiha moom yow doy woo leen dara maanaam xam nan nit maanaam ndaw si da doon ci nan la nit ñi di mën a mokkale Fatiha ba pare ah di soxla leneen quoi <laughs> loolu kéemtaan la koo xamante ne <laughs> dégg nga mu ne wa tasawuru ak jël jëm bi nga xam ne moom lay jël as-sakinatu ak dal dal mooy tranquillité xam nga tranquillité dafa abstrait mais mu ne fii suurati ci jëmmi xis jëmm joo xam ne xis si yettin gu ñuy lamp maanaam gu ñuy daj la mooy bu concret fii taabutin ci taabut mooy xeetu benn euh, kees boo xamante ne euh, da gis gis euh, yent yàlla Musa sa salaam xam nga alxuraan mi ngi wax fiihi sakiinatun hmm? taabutu fiihi sakiinatun tahmiluhu aalu naan naka la mimma tarakahu aalu Musa mooy dal googu nga xamante ne. moom euh, euh, dafa nekk ci biir euh, kees boobu carton nga xamante ne ñi ko doon yër mooy mooy njaboot yéen ci yàlla Musaa ak yéen ci yàlla Haaruna salaam maanaam ñoom ñoo ko fi bàyyi bokk malaaka yi di ko jël di ko yenu di ko mën a yóbbu aw wala boog tanazzuluha wàcc gi dal di wàcc ala man yaqra'u ci kii di jàng alquran alquran comme hadith bu siiw boobu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ak ñeneen. Euh, euh, ñoo xamante ne dañu jàng alquran dal di wàcc te yeneen bi saa sam sax wax na ko nee kuy ja nit ñi duñu toog ci benn euh, néeg ci néegu yàlla yi di jàng alquran lu dul lan lu dul ne wàcc maanaam ak dal dana wàcc ci seen biir maanaam ba ba nga xamante ne même buñ ko gisul dinañ yëg dinañ ko yëg dinañ yëg ne fii de tranquillité am na fi loolu nag yàlla mën naa may ñenn ñi ñoom ñu dem ba gis ko gis ko mu yor jëmm maanaam comme ni ko saxaaba yi doon gis rek yàlla mu mel ni comme leer maanaam ay biddiw ñu gis maanaam comme ay forme euh, ay peppu leer yu doon wàcc ak di yéegal mu ne wa ghayri zalik yu dul yooyu yëpp ay xeeti forme lañ maanaam luy jël forme lañ comme euh, lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne aljuma day ñëw wala yawmal qiyamati yor forme ndaw su rafet maanaam yooyu yëpp ay ay mbir abstrait lañ mais yor ay jëmm yu concret yooyu kon loolu lañu euh, gisoon Euh, kon incha allah taala xam naa ci dañuy yem foofu ci jotaay bii di ñëw ñu dugg ci euh, benn bunt bu bu bu bu rëy boo xam te ne bu ama am solo la tamit moom mooy nekk bu mujj bi ci chapitre bi euh, bunt boobu moom mooy wax ci ak takawun loolu mooy mooy di amal dara maanaam nit ki di mën a wax dara kun loolu mbir mi di nekk mooy dañ koy wax maqaama mooy ndax yàlla moom mooy nga xam ne moom bu waxee mbir yi nekkal mu nekk mais yàlla.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 est-ce que nit ki moom day génn àdduna parce que partie boobu leerul sama bopp. en fait bu fekkente ne waliyu la boo xamante ne dafa soppeeku euh, moom bu xësee ba soppeeku dara maanaam il faut nga comprendre que ni âge bu soppeeku bu yegg bu soppeekoo maanaam kenn du ko mën a def lu mel noonu. maanaam day ci impossibilité wu nit ki mën ko def moo tax ba junni nit bu jàkkaarloo ak moom sax. ne dañ koy tëral pexe sax maanaam moom ci boppam infial yi maanaam euh, exécution spirituelle yi nga xam ne moom lay des day waral ne duñ ko mën a dara duñ ko def dara. Mm-hmm. voilà alam. laaj euh, benn bi mooy bu nekkee nit ki dafa dafa baqaawu ci lépp. Mm-hmm. en day dem ba doon daanaka nit ku mat koo xam ne du am ay défaut ndax lépp léppam yàlla la. waaw euh, dañ wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese moom mooy nit ku mat. donc loolu naka lañ koy comprendre en fait euh, suñuy wax euh, euh, nit ku mat dëgg-dëgg mooy yenente bi sallallahu alayhi loolu niñ koy gisee mooy nit ki su demee ba jeex ci jëm yenente bi sallallahu alayhi ci lay mën a nekkee moom tamit nit ku mat boobaa day daal di nekk ta'addud ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam hmm. maanaam dootul nekkati moom boppam mais day nekk ta'addud beneen jëmm boo xam ne maanaam moom jëmmam ci biti hmm. yor na beneen jëmm nii mais que lépp loo xam ne mooy jëmmam maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko yor maanaam moom mooy def di wax à travers moom ce qui veut dire que moom ci boppam existé tout réellement mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo existé à travers moom hmm. voilà loolu euh, loolu nag du tax nit ki nekk mat matuk yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu tax ngir ne jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi mu yoroon di doxante ak moom di dox moom ci biir saxaaba yi fi radiyallahu anhum ak le fait que mu yor risaala gi ak nubuwa gi en même temps ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne moom da koo jegoo yooyu moom waa ji du ko mën a donnaale maanaam waa ji du ko mën a yoraale ce qui veut dire que nit ki lu mat mat mat du mën a nekk yenente par exemple mm-hmm. du mën a nekk ab euh, voilà du ko mën a nekk mm-hmm. du a a nekk ak yi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dakaa jagoo moom kese loolu du ko mën doon ce qui veut dire ni ak matam même bu ñuy wax ne nit ku mat la maanaam nit ku mat la euh, ci sensu que ni moom jeex na ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi ci sens que ni moom existé tout réellement et que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo existé à travers moom loolu lay tekki maanaam mooy bu boobaa moom bu naan ko insaanul kaamil moom tamit dañ ko koy mën a tuddee ak insaanul kaamil dañ ko koy wax mais ci loolu yem. mais du mën a nekk yeneen bi sallallahu alayhi wa jërëjëf sëñ bi beneen question bi ma amoon mooy xam nga dañ nit bu waxee ne yàlla du wax kooku day dugg ci kéefër te sànq su ma bu ne yàlla du wax. waaw day dugg ci kéefër. waaw euh, te sànq li ma comprendre mooy comme borom bi moom du wax mais day tajali ci dara kàddoom. est kon ñooñu li ñuy wax noonu du loolu lañ ci jublu. non non non non bu ñu nee il faut que ñu maanaam kàddu gi yàlla bon je sais pas xaw ma naan laa ko mais pour tënk ko quoi. Hmm. kàddu gi yàlla dafa am kàddu gi nga xamante ne mooy kàddu gi nga xam ne moom kàddu yàlla la moom ci boppam. Euh, dañ koy wax euh, ci jargon wu. mutakallimuuna yi alkalaamu nafsi hmm. maanaam euh, nga xam ne kaddu la boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala ko wax mu nekk kaddoom mais euh, ko mais kaddu gi nga xam ne yàlla da koy bind da koy amal ak di ko feeñal loolu mën na koo feeñal fu ne koo ko neexee ci lu ne kaddu gi nga xamante ne. Euh, mooy par exemple alquran ñu ne kàddu yàlla la bu jiitu mais loolu bi ñu koy wax mooy maanaa yi nga xam ne moom la am mooy jëmmi yàlla mhm. mais li nga xamante ne moom mooy euh, jëmmi baat yi xaraf comme bu ma nee bismillahir rahmanir rahim man ni ma ko prononcé nii mhm. maanaa bi moom moo nekk kàddu mooy sama moo sax sama kàddu day tegtale yàlla gi jiitu. Mm-hmm. et que tey bu ñu ko bindee ci këyit li ma bind ci këyit ci loolu dafa sosu dafa créé wu. Mm-hmm. maanaam li créé wuwul mooy moom maanaam lii ma bind ci këyit gi bismillahir rahmanir rahim lii ma bind ci këyit gi lan lay tegtale loolu moo créé wuwul léegi nag ñi wax ne yàlla du wax maanaam ñoom dañuy weddi jëmmi li nga xam ne moom la yàlla wàcce wax ko. wala boog mbind maanaam yàlla dogal bi muy maanaam comme par exemple euh, kaddu gi nga xam ne da kaa bind maanaam mu nekk kaddu goo xamante ne euh, daf koo feeñal ci tàkk-tàkk bi bi muy wax ak yéen ci yàlla Musa alayhi salaam ñoom yooyu lañ weddi. Ah. voilà mais du jëmmi le fait que yàlla ci boppam di wax parce day wax moom. moo tax dañ naan qaala ta'ala yàlla nee na. dégg nga man bu ma nee yàlla nee na li may wax sama kaddu la sama wax la man mais buy tegtale kaddu yàlla. d'accord jërëjëf. wallaahu taala. daañu ma dernière question <laughs> rek. taabut euh, euh, sànq da nga wax ne yonent yi ñoo ko am salaam. ak chef na Tijaani radiyallahu anhu. waaw da nga ko def léegi day am nga bari dañ ko am. wala Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu moom kese moo am particularité boobu. waaw da koo particulier da koo jagoo. d'accord jërëjëf. ana yàlla fay. mooy ndono yi wirasa ahmadiyya muhammadiyya bi. ah d'accord. voilà. jërëjëf mm. ta'ala a'lam. jërëjëf. waaw kay baax na. kooku kooku man gisuma ko.